musnadu imaam ahmad rahmatullahi aley kon ñu gis ni ginnaaw saxaaba yooyu ginnaaw xilaafa yi sax da ngay gis euh, li nga xam ne moom lañ doon euh, seedeel di ko wax ci Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mais malgré gis nga loolu lépp liñ doon jege Yonent bi sallallahu seede yi mu def yépp ku ragaloon la wax ci diine yàlla ñi ba moo tax bariwul woon ay xadiis yu muy nettali moo tax doom ji nee na ko man dama ne sama baay ne ko mais lan moo tax doo nettali ay xadiis comme ni ko saxaaba yi sa mbokk yi di defe xadiis yu bari mu ne ah man de wax dëgg yàlla ba ma duggee ci l'islam ba léegi te gis nañ huit ans ñii ne huit ans ñii ne douze ans ñii wax lu gën a sori lool mooy tout tànk la woon mu ne laa maa faaraqtuhu mundu aslamt maa ngi waat ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de masuma tàqale ko moom ba mu tuubee ba léegi ba mu duggee ci lislaam ba léegi waaye nag li tax duma wax xadiis yu bari di nettali ci moom xam nga ne waay waay waay waay waay koo xam ne masula du tàqale ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ xeex yëpp fekke na fu mu ne daanaka mu nga fa kooku kay xanaa doo mën a jàngewul déggul ci moom ay paaji pajjali xadiis yoo xam ne manoo koo takk mais mu ne waaye nag li tax nag moom du ma ci wax du ma bari lu may wax xadiis di ko jële ci yonent maa alayhi salaatu wasalaam mooy dama koo dégg mu ne képp koo xam ne dama senal te ko kooku moom na waajal chaise bi nga xam ne ci lay toog installé wu ci biir safar waaw akbar lo xadiis boobu moom saxaaba yu bare ko kii mutawaatir la mooy doo xadis yoo xam da ngay ñëw naan anakan moo ko solo mutawaatir mooy boo xam ne ñi ko solo mbooloo mu bari ci saxaaba yi ko solo génération par génération mbooloo yu bari ñoo ko solo man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar képp koo xam ne damaa kàccal duural ma man alayhi salaatu wasalaam créé wax moo tax si na lu garaaw la toog di gàmmu rek di créer yoo xam ne naan yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko lii ni ko nii te yow li ngay wax leer na ne lii lu dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ndax tenir en haleine mbooloo mi wala ñu kontaan walla ñu rey walla kii déedéet kooku moom erreur fa féetewu ko kaw ndax waman waman wala wala la wax ak waman azlamu mimman iftara ala kadiba kenn dàqu la tooñ ki nga xam ne day duural di fomante ay wax ay histoire ak i nettali di ko fomanteel yàlla te nag nga duural yàlla moom nga duural yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooyem kepp ndax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa yonent bi alayhi salaatu yàllaa ko garanti nee na du wax ci noonu waa ah, ci bakkanam noonu te yonent bi alayhi salaatu mooy ñun li ñu xame bakkan ñun li ñu xame bakkan yonent bi alayhi salaatu du waxe noonu toog rek di plan liñ naa gaa yi naan plané noonu in huwa li muy wax yëpp nekkul lulul wax yu boo xam ne yàlla moo ko wax loo kon nag nga fenal yàlla ak nga fenal yonent mi alayhi salaatu salaam c'est du pareil au même ñoo yem képp même mbugal ngay am mooy képp ku ma kàccal waxal mu mbir moo xam ne leer mu ta am mi dal mu tay xam nga am nga juum boo bokkul mooy nga wax ne lii yonent sallallahu alayhi wasallam nee na fekk dangaa juum loolu juum ñépp lay daal mais mu leer eni lii yaa ko togg yaa ko mimma amil mimma amila mimma amilahu muqqa yi nga xam ne yow sa sa sa sa mind bi moo ko moo ko créé danga koo togg ba mu ñor ci sa bopp bi daal di koy génneel gaa yi ngir gaa yi dégg boo xam ne bu bees wecc la bu ñuy dóor bu ñuy dóor a dégg bu ko defee ñu yéemu booleek yu yéeme yi nga doon wax waaw mu ne nag ku def loolu moom na waajal sa chaise bi nga xam ne ci ngay installe wu biir safara waaw biir sa'ir fan ci installé wu na ko waajal mu ne man nag ak Zubayr ibn al-Awwam boo gisee ne ah, bariw ma lu may tudd ay xadiis ah, ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu de moo tax loolu ma dégg ci moom moo tax ah li may wax ci moom daal du bari xoolal ni ñu la nga wala woon yàlla ñun moom kan moo ci gis yonente bi alayhi salaatu wassalaam kan moo ci dund ak moom comme ñoom nii kenn waaye ñoom ci ni ñeme yàlla dàq mën a xuus ci ay nettali naan neena neena neena lislaam neena te lislaam neena moom nga ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam neena benn la ay lii lan la ci yàlla non wala lii moom dagan naa nga ne non dagan na loolu c'est pareil mu ngi mel nga ne yonent mi alei salatu nee na dagan yàlla nee na dagan na même bu dee dangaa sax li nga wax noonu muccu fekk mooy loolu yow am nga mbugal yow am nga bàkkaar bu rëy moo xam ne bu yàlla jéggalu ne la mbugal ndax kat yàlla bëggul koy tatone ci diineen bi boo bokkul ci ñu xam téel sa génne ginoo kawe imaam Maalik rahmatullah alayhi mi nga xam ne indil nañ ko ay question yu bari jële ko yaman un tiers bi tontu delloo ko waa ji ne ko ah yow yow ma te ma jóge ba yaman lépp di wax Malik Malik ma ñëw nga tontu lu tuuti nii mu ne ko ma ne he demal yaman nga ne waaye yaman Malik nee na laa adri Malik nee na ni ñu dégg nee leen Malik nee na xamul li ngeen ko laaj dax di tàmmal taalibe yi ak nit ñi xaw ma lu baax la yonent bi alei salatu laaj nañ ko mu ne xaw ma naa Jibril laaj nañ ko mu ne xaw ma yow nag nga bëgg fee toog ban suuf moo gën ci suuf yi yonent bi alei salatu ne ah loolu na xaw ma xaaral ma laaj Jibril laaj Jibril ana ban suuf moo gën Jibril ne ah xaw ma xaaral ma laaj yàlla mu laaj yàlla mu ban suuf moo gën ci suuf yi mun na ko jàkkee ainsi de suite yow bu dee yonent mi alayhi salaatu mooy laaj Seydina Ibrahim ci xaadisatul eh, eh, kii dajjaal xadiis yi ñëw ci dajjaal mais laaj nañ ko mu ne xaw ma Seydina Muusa ak Seydina Isa eh, alayhimu salaatu wassalaam bañ dajeek moom ñu laaj ku nekk di wax nan lañ ñépp ne xaw ma ba des Seydina Isa mu ne man li may wax mooy li ma ci yàlla xam loo li ma sama boroom xam loo ci xaadisatu dajjaal ak mooy précision ndax yonent yépp xamoon nañu ko mais détails yi tax ñuy wax ñoom xamuñu ko ñu ne ah xaw ma Seydina Muusa ne xaw ma Seydina Ibrahim ne xaw ma Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ne man li ma ci wax mooy ma allamani rabbi li ma sama boroom xam loo te wax ma ko loolu laa ciy wax lay lay la moo tax xam-xam moom ku ko ku ku ku ko boroom xam-xam dëgg mooy ragal xam-xam mais ku xamul dara kenn dàqu koo xadis aka nettalee ko conférence aka nekk fi di ubbi rajoo ko wax aka ubbi si di wax lu ko neex ndax moom jàpp na ne ba mu commencé mën a liir mën a firi quelque baati arabe rek mu commencé naan day addis waaw boppam en oustaz yal nañu yàlla dimbali te musal ñu de wallahi bu ko deful tàkk lañuy def ah kon noonu la saxaaba yi meloon ak zubayr ibn al-Awwam man looloo tax bariwuma lu may wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam di nettali ay xadiisam ndax du ma jël risque wu di teg sama bopp ci lool te ñoo xam nga ni ñuy dépassé woon nañ foofu mais fi seen ragal yàlla ak xam li nga xam ne mooy gravité wu di wax ci yonent bi ak l'islam lu dul loolu grave bi mu grave rek di jaay philosophie rek di wax rek jaay poli ma politologue ak yooyu islamologue di di nettali di naan rek di wax loolu danger ginu koo féete kaw moom tamit a Seydina Zubayr radiyallahu taala anhu euh, bokkoon na ci ni meloon ku ragaloon ku doon profitoo la te tamit ragal ragal euh, pexem iblis moo tax euh, dafa am benn taabien bu ko gis mu daldi julli benn julli bu gaaw xam nga taabiyen yi boobu mooy kanam abu raja al-Uqaaridi allahu akbar noo duñu wax ci moom dara ndax day gën a guddal mais jàppal ne ponkal la ci ponkalu taabiyen yi abu raja al-Uqaaridi al-Uqaaridi nekkoon taalibe ñoom nii ak ñoom Imraan ibn Husayn ak ñoom Hudayfa radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne man shahidtu Zubayra yawman dama masa gis az-Zubayr ibn al gis ko muy julli ma nekkoon ak moom muy julli benn waay dikkal ko ne ko maa sha'nukum asxaaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam araakum axaffa an salaa waa ji ñëw ne ko waa man man de jaaxal na man lan moo tax yéen gis nga nag dañu amoon ay teggin ci seen kilifa yi ak seen sëriñ boroom xam-xam yi waa ji ñëw ne ko waa ma sha'nukum asxaaba rasulillah ne lan moo tax yéen saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen ñu gis leen ñun yi nga xam ne dunduñoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala masuñu koo gis lan problème lan mbir lan moo tax ba yéen ma gis ne yéen axafan naa si salaat gis naa ne yéen saxaaba yi yéen a ci woyof julli <laughs> yéen seen julli mu ngi mel ni bu ñuy jiite du ñu toog di tëri ay kii yoo xam ne ba nit ñi toog déedéet ñoom julli yoo xam ne julli ñu woyof te lay mel lan moo tax ma gis ne yéen pas de parax parax ya ah, moo tax xaaral <laughs> yéen saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk ci ñi fi gën a woyof julli que nit ñépp taa ma jullit ñi. man jullit bu ma gisee ndax jamono loolu leen naan taabi'i ak saxaaba <laughs> mais yéen seetlu naa ne yéen saxaaba yi yéen seen julli moo gën a woyof julli ñi ci des Seydina Zubayr radiyallahu anhu ne ko nubaadirul waswaas <laughs> ne ko dañuy njëkkalanteeg al waswaas muy ki nga xam ne mooy jax-jaxal ci xolu nit ñi alxanaas di iblis ne moo ci def ay jam di ci insu di ci jam ci xolu nit ñi ba tax boo nee allahu akbar mu indi la programme li nga war a def ci kanam wala li nga defoon ci suba lang fa yàq ak ya nga war a réparer mu ne moom lañuy njëkkanteel moo tax euh, suñu julli duñu fa nekk di guddal ak sonal di yàggal ndax bañ iblis ñëw daal di ñuy yàqal suñu xushon gi ñuy am xam nga xadiis bu mel nii Euh, bu ma juumul bi ñuy def tarjuma Seydina nu mu tuddati doomu Sumayya bint Xayyaat bi euh, Ammar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala ali Yaasir euh, foog naa tuddoon nañ ko këne dafa am benn waaye tamit même lu mel nii la woon këne dafa julli ba pare mu génn dafa dugg ci jàkka ji julli julli joo xam ne bu woyof la mu génn am benn taabiin bu ko toog ne ko yaa abaaye abal yaqdaan loolu moo nekkoon dakk ne ko mais yow abal yaqdaan muy Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma ne ko ah laqad xaffafta de woyofal nga julli ji de sa julli ji woyof na de Ammaar ne ko radiyallahu ndax est maa gis ma daal di wàññi dara ci ponk julli yi wala ni ma ko war a defee est-ce que biñ ma gisee ak li mu li mu li mu woyof yëpp gis nga ci rukkoo yu matul sujjóot yu matul kabbaar yu matul lu matul ak tuma nii na intidaal yemoo ak tranquillité gi mu war laaj est-ce que loolu am na dara lu ci fell wàññi naa ci loolu dara mu ne ko ah wax dëgg yàlla nag moom moom loolu lépp moom mu ngi ci julli ji sauf que daa woyof rek mu ne ko nag fa inni baadartu biha sahwata shaytaan mu ne ko nag man dama koo def ngir njëkkalante njuum jamutu yi ñëw yàqal ma sama julli ndax bu guddee sama xuson gi ma nee woon amaana man naa am du ma ko terminer nag bala ma bu ma yàggee rek mu ñëw indil ma leneen programme yoo xam ne bokkul julli ji dara te loolu day wàññi yoolu julli ndax man Ammaar ibn Yaasir radiyallahu dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne jaam bi de dina julli julleem ji du ci am lu dul un dixième bi illaa ashraha tisaaha wala mu am ci un neuvième bi neuvième bi la ci am wala un huitième wala un sept un sixième wala un cinquième wala un quart un tiers wala mu am ci li nga xam ne mooy moitié bi loolu imaam Abu Dawud moo ko soloo ci eh, sunan bi sanad boo xam ne bu xasan la kon nga gis ne ñoom eh, li imaam az-Zubayr wax radiyallahu anhu loolu la Ammaar tamit doon wax te yonent bi mooy saxaabaa mi nii lañ meloon mooy am doon def loo xam ne moo gën a wóor ci seen diine ndax julli moo féete kaw lépp te nag loo ci xalaat yi fi àddina muy gën a wàññeeku moom nag euh, pour gàttal imaam az bi radiyallahu taala an bi nga xam ne ci la Seydina Usmaan ibn Affan génne àddina bi ñu ko rayee az-Zubayr awwaam radiyallahu anhu mbir mi da ko metti metti ko xam ne ndax muy saxaaba yu mag yi ne fi ñoom ñi nga xam ne ñoo duggandoo ci lislaam nekkandoo fi ñu toog ak xalifa bu baax ni Seydina Usmaan am ñoo xam dañoo ñëw ray ko ci tooñ affaire bi metti leen moom ak Seydina talxa ak yaay Aïsha radiyallahu anha ñoom ñu fal ñu fal ñu fal Seydina Ali ibn Abi Taalib ba pare mu jiitu ginnaaw mu nekk xalifa ginaaw bi ñu rayee Seydina Usmaan ibn Affan euh, léegi nag ñoom ñu gis ni comme que léegi deme na nii li ñu war a njëkk a def mooy nañu jàpp ñi rey Seydina Usmaan daal di leen rey teg leen acte bi war ci ñoom ndax dañoo ñëw non seulement jiitu jullit ñi lañ rey mais dañoo rey bakkan fekk ki nga xam ne kàddu ñépp ci moom lañ dëppoo mu yor seeni mbir depuis Seydina Omar ibn al ñu ñëw daal di koy rey teg ci bakkan lañ rey kon nag ñooñ foog ñu jàpp leen daal di teg àtte bi yàlla seen kaw euh, ñoom loolu lañ gisoon Seydina Ali ibn Abi Taalib mi ne woon xalifa gisul lool ndax dafa gisoon ne mbir mi problème bi dafa ndax bu bu doon fekk na ñu bien armé nekkoon pare woon kononti kon ñii doonu ñoon rey Seydina Ousmane ndax Seydina Ousmane sax d'accord woon ñu protéger ndax nit ñu bari pare nañ parmi al-Hasan al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñoom Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam Abdullah ibn Zubayr ak ñoom ñëpp mais ak mooy Seydina Ousmane nanguwul Euh, ndax bëggul woon ñuy tuur deret ndax moom Allahu man sama deret moom Usman mais nañu ma rey moo gën ngir défendre ma man man man man nan Usman ñu pour ñu defendre ma ma dund tax ñuy rey ay jullit ah mukk loolu duma ko def moom danga xoolal xoolal xoolal jamono ji ñu nekk rek waxuma la man dama jëlale pays yéeféer mais xoolal pays jullit ñi ñaati président ñoo toog bëgg euh, garder seen poste ñu massacrer ay seeni peuple ñu bari dëkk bi nekk guerre civile uniquement ngir ñoom seen poste seen titre ak seen présidence bi ñu yor bu ko kenn nangu ñu yóbbu ñaata soldat bàyyi ñu leen di rey di rey ñu leen di rey guddeeg bëccëg ngir moom mu des ñooñu de waroon nañu jàng leçon wu Seydina Usman ibn Affan am mukk bañ ko encercler ñin ñi pare saxaaba yu bari pare ak seen doom yi ngir défendre ko Seydina Muawiya Sham fële la ñooñu ñépp mu bañ ne mukk bëgguma ñuy tuur deret ndax man waaw waaw waaw man benn bakkan kay tuuru Seydina Usman moo gënoon ci jamono jooju mais man bi gën sax bu dee lool la nañ ma rey garaawul ma ne man daal lenn la kenn du fi rey duma nangu ñuy rey ay bakkan ndax kan bakkanu Usman waaw ah ñoom nag Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu dafa gisoon ne dafa bokkoon ci ñi nga xam dañu gis ne dañoo war a jël nag ñooñu jàpp leen indi leen traduire devant la justice ñu def ci ñoom li yàlla digle ba loolu Seydina Ali gis leneen ca la deme woon ca la demoo woon fële Sham non euh, Irak ca Jamal foo fële ghazwatu mooy kii nu mu tudd waqatu Jamal fekk li tax ñu tudde ko noonu mooy gëléem ga yaay Aysa yéegoon moo taxoon ñu tudde ko noonu fala génne àddina keroog jour boobu ndax bi mu ñëwee Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko euh, wax ak moom woo ko mu ñëw mu wax ak moom mu daldi dellu bi muy delluy dem laata muy dem ci bés boobu dafa taxaw mu ne comme ni ko imaam al Buxaari solo ci kitaabul xumus fardul xumus waaw akbar na ñoo ragaloon yàlla bés boobu noonu dane euh, Abdullah ibn Zubayr di doom bi moo ko nettali mu ne lamaa waqafa Zubayr yawm al jamal da'ani fa qumtu ila janbi mu ne sama baay ji az-Zubayr radiyallahu bi mu taxawee bis boobu yawmul jamal boobu da'ani wax yëpp moo doon ñun li ñuy def mooy ñun dañuy jël revanche Seydina Ousmane Seydina Ali na leen déet paalee ji ndax mënuñu ko mënuñu ko sax ndax gars yi ay milliers lañu jóge ay Misra ki Égypte tëg fu nekk ñooñu pour nga jàpp leen loolu doo ko mante day gën a di anarchie bañ ngayee foofu nag euh, foofu la ca Irak mu ne ci la ma woowe moom woo doom ji Abdallah nee na ma ñëw taxaw ci wetam mu ne ma yaa bunayya mu ne ko problème bi am ci diggante jullit ñi laa yuqtalul yawma illa zaalimun aw mazlum wa inni laa araanii laa uraanii illa sa uqtalul yawma mazluman wa inna min akbari hammi ladayni mu ne doom ji abdallah mi magoon ci doom yi ne ko yow samas ndoom ne ko tey de du ñu fi rey kenn tey lu dul ne ki ñuy ki ñuy rey day nekk koo xam ne moo tooñ wala rek mu nekk koo xam ne dañu koo tooñ te man nag gisuma lu dul ne tey dinañ maray fii te dañ may tooñ ah waaye nag loolu lépp sax du sama problème ay dinañ maray fekk biñ may rey dañ maa tooñ nañ loolu du sama problème wa inna akbara min akbari ham bokk na sama souci yi gën rëy nag bu ma génnee àddina mooy day nii mooy sama det yi ma bàyyi sama det yi ma yi man az-Zubayr ibn al-Awwam loolu moo ma tiital loolu daal mooy li nga xamante ne nii man az-Zubayr doom sama mooy li ma tiital ah mu ne ko nag léegi li ma lay wax afaturaa yubqi daynana de daynuna min maalina shay'an mu ne ko muy laaj doom ji ba léegi ne ko est-ce que gis nga suñu alal yi may am est-ce que foog nga ne buñ ci génnee sama det sama suñu alal sama alal dina desati dara sama det buñ ko ci génnee est-ce dara dina ci desati mu ne ko li ma lay dénk mooy jaayal sama al li ma am lépp na nga ko jaay après bu ko defee faq bi day nii nga fayal ma samay bor waaw akbar ci biir ndénkaane googu mun na ko yow samas ndoom nag boo demee nag ba tële ci fay bor yi mooy sama alal yëpp jaay nga ko mais matewul samay bor lii mooy njëkk gis nga bor balaa miraas moom ngay génne nit ñi nag léegi moom la ñuy mujjeel wala defe ko noo xam ne presque ñu bari duñ koy yow ndax ku dee ñi ñi fekkee ñi nekk foofu rek nga ne ku ci yoreel ku ci góor gi wala ki génn àddina ku ko yoreeloon rek na nga présenté wu loolu doyul est-ce ñi kër gi rek ak ñi ñëw dëkk ci koñ bi ak ñi feew rek ñooñu la amaloon yitte la amaloon ay ay dugganteeg génn mooy jar na ngay woote répertoire am ku nekk jar na ko am bul ne waaye non non non non non wala nga bind texto groupé képp koo xam ne moom yoraloon na ko dara signalé wul moom loolu la wax mu ne ko nag boo demee ba ni nga xam ne mooy tëre sama alal yëpp jaay nga gis ne euh, fayul samay bon mu ne ko fasta'in alayhi mawlaay na nga sàkku ndimbal ci ki nga xam ne mooy sama kilifa Abdullah di doom ji nee na man de mu ngi wax lool waaye man xaw xawma xawma lan la jublu ci mawlaay boobu ma ko mais yaa abati yow sama baay man mawlaa kan mooy sa kilifa woo mu ne ko allah ne ko allah allah allah yàlla mooy sama kilifa boo demee xam nga mawlaa waxoon naa li muy tekki dafa bari dina tekki jaam boo xam ne nit a ko goreel ñu koy woowee mawla diw Amir ibn Fuhayra mawla Abu Bakr Abu Bakr sang bi it dañ koy tuddee mawla Amir ibn Fuhayra loolu ak day tekki kilifa tamit mu ko mais kan mooy sa ki nga xam ne moom nga ne ma boo ma demee manuma koo fay may ma ma di sàkku ndimbal ci moom mu ne ko mooy Allah mooy buur yàlla doom ji nee na gis nga bi mu génnee àddina keroog Euh, ba ni nga xamante ni ci laay def li mu wax jaay boram yépp yi mu am ngir fay boram yi nee na fa wallahi ma waqaatu fi kurbatin min daynihi illa qulta ya mawla zubair iqdi anhu iqdi anhu dayna fa yaqdi nee na amul benn bu ma rëngi rëngi di dugg ndax sànq bu rëy la ndax az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu moom li taxoon boram yi bari mooy képp ku ñëwoon doon ko dénk dara danaan ko man nag déedéet te loolu lépp mu ngi ci xadis bi xadis bu gudd la ci Sahih Imaamul Buxaari ku ñëw di ko dénk dara doon wax ne déedéet man du ma duma du ma dencal ni ndax axsha alayhi ad-daya damay ragal mu daal di sànku ci samay loxo kon nag ni ngay def mooy danga ma koy lebal boo nangoo ne lebal nga ma alal li may dénk ma daal di koy jël bu ko defee maay chargé wu ci loolu bu demee it ma xam ne man maa maa ko yor maa koy fay mais ñëw rek dénk noonu man duma ko def ndax day naaw après man naa dem damay ragal xoolal ni ñu ñu ñu ñu xam nga ne kii du koy sànk alal mais neen damay ragal mu sànku ndax jël précaution prévenir vaut mieux que guérir ñii fi ñu àngoon ci sell ci waaye mu ne man daal danga ma koy lebal bu ko defee bu boobaa mbir yi ci man mu leer na ma léegi sama yow det nga nga ma fi yoreel mais du loo xam ne laa la yoreel mais du loo xam ne danga ma ko am ndénkaane seydna abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mu ne masumaa taxaw ci benn benn problème rëng-rëng in ma jot ko ci wàllu fay boram yi lu dul ne dama naan yaa mawla zubayr iqdi anhu day na ne yow ki nga xam ne yaay kilifa az-Zubayr yor ay mbiram di borom bi subhaanahu wa taala comme nee na moom moom la woon moom la ma waxoon iqdi yal na ko fayal fayal ko borom yi nee na ci saase la ko suñu borom di régler décanter situation bi waaw akbar ñu dañ naan ki fayal kooku yaa mawla Zubayr kun kama anta kama kunta lahu lana waqdi anna duyunana yal na nga mel ni comme ni nga meloon ci az-Zubayr ci ñun te fayal ñu suñuy bor comme ni nga ko fayal woon ay bor waaw akbar ah muy lu am solo gis nga bor yonent mi alayhi salaatu wa salaam jamono euh, début l'islam ku fi ku fi ku fi même bi mu nee Medina ba mu fay door a dem na ku fi amoon bor bu ñëwee bañ lay jullee ñu war laa jullee ndax ama Makka moom jullee néew amul woon moo tax as-sayyidatu Xadiija radiyallahu anha kenn julleewu ko mooy salaatul janaza wala jinaza salaatul loolu amagul mais bi mu kiiwee Madina ku yoroon bu ku ku ñu ñëwoon tàjjab mu ñëw war koo jullee daloon laaj ndax am na bor walla déet booñ ko nee waaw ah mu ne jullee leen seen mbokk bu fekkente ne dañ ni ko nag déedéet mu daldi koy jullee moo tax xadiisu seydina alxaaris ibn Ribay al ansaari abu qataada boobu nga xam ne radiyallahu anhu nga xam ne ka amoon bor génn àddina yonent bi alei salatu salaam ñëw laajte saxaaba boobu ne ndax dafa am bor ñu ne ko waaw mu ne jullee leen sallu ala mawtaakum jullee leen seen néew moom mu retiré wu man abu qataada radiyallahu anhu ma yërëm waajeeg loolu ak ni nga xam ne ni ma ni ma ni ma ko jege woon ma ne yonent bi alei salatu jullee ko maa koy fay neena saa bu dajeeg man yonent ma lay saatu saam fu mu dajeeg man ne ko ah Abu Qataada ndax fay nga boor bi ma ko déedéet ba benn bés mu dajeeg man ma ne ko waaw mu ne ko al aana baridat jildatu léegi la deram di door a sedd waaw akbar moo tax ne fi Az-Zubayr eh, ibn al-Awwam Abdullah bi bàyyam génnee àddina nee na laa def di dem Makka aj gi di laaj buñ kii ma taxaw wax ak ñépp ne ana kan moo yor la az-Zubayr sama baay yoral dara bor ma fay ko nee na ñeenti at laa ko def doom ya ba nga xam ne ci lañ ñëw naan ko ñu ñu mu def miraas mi dana damaa bañ dama ne leen déedéet fekk fayuñ bor yi fekk fayuñ bor yi bu dee des nañu miraas bu desul ñu xam ne duñu am dara ñun doom yi loolu la ay kër gu baax gi buñ ko génnee dañuy luyee ji amuñ ñu nekk da ngeen di génn waa ji nekk àllaaxira am problème am ay bor yu war a fay te kër gi buñ ko jaayee mu fay bor yi ngeen naan ay famille nombreuse lañ wala famille lañ boo xam ne dañoo néew doole buñ fi jógee fuñ jëm yéen ngeen di defar seen wàllu àddina moom nag ngeen bàyyi ko li capital li gën a capital li àllaaxira ngeen bëgg bàyyi ko mu nekk ci problème yoo xamante ne nii allahu rek moo xam ni mu dem ndax loolu jar na fàttali moom kon az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu keroog foofu fële bi ko Seydina Ali waxeek moom ba mu tourné di dem euh, di dellu jóge ci xeex boobu jóge fa bàyyi xeex bi di ñibbi di ci la ko benn waay buñ naan ibnul Jurmuz di Amr ibnul daldi bett muy dem mu féete ko ginnaaw daal di koy jam mu génn àddina ca la génn àddina foo fële ci at moomu ci trente-sixième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moomu ko rey nag seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu nee na damaa ñëw ci comme ni ko imaam ibn Sa'd solowee ci sanad bu wér ne Euh, dama ñëw ne kii Ali ibn Abi Taalib moom Seydina Abdullah ibn Abbas bi ko ibn Amr ibn Jurmuz moom rayee ba pare nee na dama ñëw ci Seydina Ali dugg ci moom ne ko ilaa ayna yadxulu qaatilu ibn Safiya ne ko mais keray doomu Safiya bi az-Zubayr ibn fan lay dugg ëllëg Seydina Ali ne annaar kooku kay safara la jëm am na ci yeneen ci yenn riwaay mu ne man maa dégg yonent bi alayhi salaatu wa ne Euh, Seydina Ali da doon wax ne Bachir bégal leen qaatila Zubayr bin bégal leen ki nga xam ne moo rey ak Zubayr bégal leen ko ne kooku moom safara la jëm de façon ku rey ak Zubayr mooy safara la jëm moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas daal di koy laaj mu ne ko qaatilu Zubayr di Amr ibn Jarmuz Jurmuz boobu finnaar moom safara la jëm ndax moo moo ko rey te kooku ku ko rey dinga ko gis waaw loolu noonu la génne àddina foofu la ci waqaatu jamal moom seydina euh, az-Zubayr ibn al-Awwam nekkoon xawaari yu aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu kon ginnaaw kooku imaam al ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi kon wax nañu e, ni nga xamante ni noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole diggante az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu taala anhu wa arda def ko ak ansaar yi boole ko def leen mbokk moom az mu daldi koy boole ak euh, mbokkale ko ak Salama ibn Salama ibn Waqsh léegi kan moo ñu dese mooy Salama boobu ibn salaamat ibn waqshin radiyallahu taala anhu wa arda moom dañuy def tarjam insha allah après euh, amaana nag ñu daal di yem foofu kon mu ngi tuddoon salama ibn ibn waqshin ibn Zughba ibn Zaura ibn Zaura ibn Abdil Ashhali al Ansaari al Ashhali mu ngi tuddoon Salama ibn Salama di Salama di doomi ku ñuy wax Salama Salama boobu di doomi ku ñuy wax Waqsh Waqsh di doomi ku ñuy wax Zughba ibn Zaura ibn Abdil Ashhal mu bokkoon ci waa Bani Abdil Ashhal al Ansaari al Ashhali di ko jóg Lansaar ak ko jóg ashhal waa bani abdil ashhal moom salama bii gis nañ ni imaam ibn Isxaaq nee moom ak az-Zubayr ibn al-Awwaam lañ boole woon mais wax nañ la li gën a dëgër mooy ne Abdullah ibn Mas'ud la Seydina az-Zubayr nekkoon mbokkam te loolu la yonent mi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko defoon euh, moom nag salama bi imaam ibn Isxaaq na ko noon imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhima dañ ne bokk na ci waa ñi nga xam ne ñoo fekkoon aqabatu mina yi ñee doon jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu gàddaay si ci ñoom ci waa lamsaar foofu la ca Makka ca mina waaye fekke na Badar ah non comme li imaam at-Tabari wax ne imaam at-Tabari dane moom fekke na non seulement aqaba bu njëkk bi mais mooy aqaba yépp la fekke mu ne ci waxu ñépp boroom xam-xamu siira yi ñoom ñépp ne fekke na li nga xam ne mooy aqabaat bi waaye mu ne wa shahida badran wal mashahida ba'daha Allahu mu ne fekke na moom Salamata ibn Salamata ibn Waqshin mais fekke na badar mais fekke na xeex yi topp ci badar yépp fekke na ko waaw moom salamat ibn salaama euh, bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy doora bi mbiram di feeñ euh, te bii ñuy bëgg a wax bu imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne imaam Ahmad tamit solo ko ci sanad boo xam ne bu saxiix la euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu bëgg a feeñ mooy prémices yooyu te yahuud yi xamoon ne day ñëw moom gisoon nañu histoire waxoon nañu ko tuddoon nañu ko ci jamono jot euh, imaam ibn Sa'd pour nag dañ koy gàttal ndax gisoon nañ ko yaataloon ko ci début kuuru siira yi riwaayam bii te bu ma ko tuddee amaana insha allah sa xel dina ci jàpp imaam ibn Sa'd da ko jële woon ci saalix ibn ibrahim di doomi abdirahmaan ibn awf mu jële ci mahmud ibn labid bokkoon ci waa bani abdil ashhal moom mu jële ko ci salamat ibn salaama ibn waqsh radiyallahu taala anil jamii mu ne wa kaana salama min ashaabi badr loolu wax nañ ko te salama waaye ci riwaay bi dafa bokkoon ci waa badar mu ne lan la waxoon moom salama dane dañu amoon benn euh, dëkkandoo boo xam ne yahud la woon juif bokkoon ci waa bani abdil ashal boo nekkoon waa bani abdil ashal mais juif la woon nee na benn jour mu génn këram ba ñëw taxaw ëttu pincum waa bani abdil ashal ndax dangay gis dëkk yi mu nekk ñoo xam ne ñooy bokk sant wala ñooy bokk maam ñu bokk benn pénc mais dëkk bi mooy dëkk bu nekk dafa am ay kon yoo xam ne ñëpp bëkk ñëpp bokk rek a fa nekk loolu ku xam village bi nga ko xam ba moom nag mu ñëw ba ci waa bani abdil ashal juif boobu euh, mu ne moom salamatin salamatin waqsh wa ana ma idin min ahdathi man fihi sinnan bokkoon naa jamono ñi ginoona tuut tànkewe jamono jooju ñu ginoona néew ay at ci ña fa newoon nee na maa ngi yoroon burdatul lii maa ngi sàngoon benn burda laa soloon ba pare tëdd ci ëttu suñu waa kër nee juif boobu ñëw taxaw foofu suñu biir fa dakara al qiyaamata wal ba'tha wal xisaaba wal miizaana wal jannata wan mu ñëw di ñu xupp di ñu waar ci biir waxam tudd na ci yawmal qiyaam tudd na ci dekki gi tudd ci pay gi balance yi ñuy yi nga xam ne ci la ñuy peser jëfu nit ñi waaye tudd ci ajjana tudd ci safar é salamatu ibn salama radiyallahu ta'ala anha mu ne laa ilaha illallah moom li mu doon wax mu ngi koy wax ci ay nit ñoo xam ne ahlu shirkin ashaabi awsan ñoo xam ne ay mushrikuuna la ay païen lañu ay paganisme la ñuy jaam le paganisme te ñoom ah, ay polythéistes lañ ay nit lañ yoo xam ne dañoo am ay idoles yu ñuy jaamu ci ñooñu la ñëw moom juif bi di ko wax te moom monothéiste la mooy benn xam ne yàlla ndax kat ñoom ñoo yoroon ak tawraat mu ne ñooñ mu ñëw di ko wax di ñun ñii di waa bani abdil ashhal ñun arab yooyu noonu laa yaraw na anna na ka'in ba'da al-mawt jàppuñu woon ne am na bansan kaa inun ba'dal mawt que ne c'est possible ku dee dekki loolu moom masuñu koo jàpp ndax bokkuloo sax yi ñuy gëm ñu waa ji nag ñëw indil ñu fi lu bees moom juif boobu ñëw wax fi yooyu ci suñu biir ñu ne ko way xaj toskarañal na la yow yow fulaan yow yow juif bii rek euh, ndax jàpp nga ne que nit ñi dinañ leen dekkil ginnaaw bu ñu deewee di leen yóbbu foo xam ne moom nga tudde àjjana wala safar ñu leen fay fay ci li nga xam ne moom lañ doon jëf mu ne leen aha kay maa ngi koy waat ci ki nga xamante ni man moom laay waat mooy ci yàlla gën gis nga non seulement gis nga nit ki dina wala wadda anna lahu bi hadhi min kannaari a'zama tannuurin fi daar waat naa ne dina am ne mais nit ka nar a dugg safara doon na sopp lool bëgg lool cër la nga xam ne moom lañ ko paar bam nar a am ci safara ñu jëloon fourne bi gina xamb bi ñu gën a xamb jafal ñu daldi ko ji jël sot sànni ko ci boo foofu tàkk-tàkk boobu ci kaw suuf nii dugal ko ci bàyyi ko fa ñoral ko fa ba mu ñor la lan moo tax nit ki bëgg loolu ngir mu rëcc bi an yan joomintil kannaari rada ngir ñu lakk ko ci kaw suuf ba mu ñor xomb ngir ëllëg bu ko kenn lakk ngeen naan ma ndax dina amam diir ah léegi nag gaa yi ne ko ah comme ko wax na leen leen tiital nag te ñii boroom xam-xam lañ xamoon nañ ne ahlu kitaab lañ woon ñoo yoroon téere te araab yi ñoom ay awsaan lañ doon jaamu ay ñu ne ko way xaka toskare ñeel na la yow fulaan yow yow yow waaji seen mbokk moom ne waa léegi lan mooy màndargaay li nga wax lan mooy wane ne yow lii ngay wax nii këni eh, noonu mu ne am na yonent boo xam ne bu ngeen ci bëggee am leer ak màndarga bi gën a rëy buy wane ne lii te bu ngeen demee gis kooku dina leen ko gën a leeral mu ne nabiyyun mab'uth min nahwi hadhihi al bilad wa ashara bi yadihi ila makka wal yaman mu ne leen gis nga euh, signe buy wane ne lii may wax ak koo xam ne loo xam ne day wane ne lii may wax mooy am que ne bés dina jot ñi dee dañ leen di dekkil mu ne ab yonent mooy màndarga bi koo xam ne ñu ngi koy yónni di alayhi salaatu wassalaam ci dëkk yi lay jóge nee mu daal di joxoñ màkk côté bi Makka féete ak Yaman ndax boo neewee Medina Makka ak Yaman au sud lañ la féete ñu jox nee na mu joxoñ côté boobu ah nee ñu ne ko waaw waaw mataatara kañ nga gis ne yow yow ci sa xam-xam kañ nga gis ne yonent boobu ngay wax ci lay génn ci lay feeñ ah, mu ne leen waa ji ne leen nee na salama nee salama bii nee na jamono yooyu fa nadara ilayya waa ji biñ ko biñ ko laajoon na ko mais ci sa xam-xam nga foog ne kañ lay génn nee na mu xool ma taman salama maa bokkoon min ahdathihim sinnan ci ñu ginoonu tuut tànkewe ci ñoom ginoonu néew ay at ci mbooloo moom waa bani abdil ashal mu ne ma nee na mu xool ma ne gaa yi in yastanfid hadha al ghulam yudrik gis nga gone gii nii may gis di salamatin salamatin waqsh al ashhal al ansaari al ashhali radiyallahu anhu ngone si juif bi ne gis nga ngone si bu fanam guddee ay fanam bu guddee bu amee longu fii bu amee ay at yu gudd dina fekk yonent boobu ma leen di wax Allahu akbar salama nee fa wallahi ma dahaba al-laylu wan-nahar hatta ba'atha Allahu rasuula sallallahu alayhi wa nee na maa ngi wàcc yàlla këni gis nga bi mu waxee lool fama dhahaba al-laylu wan-nahar mooy gis nga bés boobu noonu jeexul guddi gi bëccëg gi jeexul lu dul ne ci la yàlla yónni ku ñuy wax muhammad di sayyidina muhammad afdalu salaatu wassalaam di ndaw yàlla mu ne kat te wa huwa hayyun waa ji de façon wa huwa bi ñu yónnee ren tamit saa ñu yëg waa ji mu ngi doon dund moom mi ñu doon wax lool di juif boobu nekk suñ biir nee na fa amanna bi ñun ñu daal di koy gëm bokk ji njëkk gëm moom Salamatu ibn Salama ci waa ahlul Madina radiyallahu ta'ala anhu nee na ñun ñu daal di koy gëm ndax lam ñu waxoon waaye moom wa kafara bi baghyan wa hasadan mu daal di koy weddi te kat ndax lan moo tax mu weddi baxyan ndax beew wa xasadan ak kiñaan ndax ndax reconnaître nit nit dina gis ni lii dëgg la waaye kiñaan tax mu ne moom du gis du ko gise bët boobu non non pourtant moo fi ne woon doon leen wax naan yonent bo mooy màndarga buy wane ne lii dina am takat ci seeni jëf lañ leen di fay ëllëg moom xam na loolu lépp mais feebar bu bon boobu di kiñaan ak beew dépasser les bornes di koy dugg moo tax gis nga amradul qulub wallahi yàlla na yàlla ñu ci yàlla setal ba ñu set wecc ndax yu bari day nelaw yu bari day nelaw mën nga am benn muy nelaw bàyyi ba bés bi ngay deemu daal yeewu nga mujjee ko bokk min ahlin naar wal iyaadu billah moo tax xoolal démbam ni mu rafete woon léegi bi muy wax kii bu dee woon ci nii laata yonent bi alei saatu salaam bi ñëw nga ne kii texen moo tax nit dina gëm benn mbir mais bu ko gisee bu loolu teewee mu commencé ko iñaane xam ay qualité am ay capacité nit ki ak li mu man lépp mais bu teewee nga daal di koy kiñaane ndax lan bariyan wa hasadan nee na nag ñu ne ko ñu ne waa ji mais way xaka yaa fulaan alasta alladhi qulta lana fihi ma qult qaala balaa walakin laysa i ñoom nag waa banu abdil ashhal nag jaaxle waa kër waa salamata ibn salaama seen clan ñu ne waa ji mais yow toskare ñel na la yow du yow yaa ñu doon wax léegi démboo jaay yaa ñu fi doon wax naan li nga doon wax yépp wax ñu ne moom mooy màndarga buy wane ne yi nga doon wax ci yow malxiyaam yépp que ne après am na dund buy am ginnaaw dee am mu ne leen waaw bala loolu kay maa leen ko waxoon da a gis ma renier li ma wax non non euh, wax nag nekk du moom nii ndax yoolu moom moom du moom quoi waaw akbar kon Salamatu ibn ñu gis ni bokk na kon ci ñu njëkk dugg ci lislaam eh, Ibn al-Kalbi rahmatullah alayhi daal di nay nettali moom mii saduq la eh, eh, di Muhammad ibn al-Kalbi moom ku dëggu la al-Kalbi ci boppam kooku mooy Matrub mooy baayam dane Seydina Umar ibn al-Khattab dane bés bi nga xam ne ci la mooy ghazwatu Muraysiya boobu nga xam ne mooy ba as-sayyidatu Aïsha daal di réeralee caqam ba suuratul Maa'ida daal di wàcc eh, xam nga Muraysiya Abdullah ibn ibn Salul ibn Ubay ibn Salul alayhi di rasul munaafiqiin nekkoon président naafiqi Medina dafa ne woon doon wax wax yu ñaaw yonent bi alayhi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi bam naan lii de lii de moom lañuy wax naan sàmmin kalbaka yàkkul lii de moom la adage bi naan yafalal sam xar buy daaj bëkk yow la koy njëkk a tëgg moom kan mooy euh, kan la jàppe naan yafalal sam xar nee na mooy yonent mi alayhi salaatu ak jullit ñi ñoo leen yafal Medina ubbi leen suñu bopp al mal'unu alayhi min allahi ma yastahiq ñu ubbi leen defal leen lépp ñuy wax benn ci muhaajiruuna yi daal jote kenn ci lansaar yi ba ñuy am bi ay mbagg bay di jote ñoo xam ne ci ñun lañ bokk ah ñii ñu ngi waaj ëppal Seydina Umar ibn al ba mu yëgee loolu ak waxam yu ñaaw yooyu mu doon wax te boobu loolu rek benn la ah. non Muraysiya moom keroog moom naafiq bu mag bi dafa défoulé wu ci ay domaines yu bari yoo xam ne insha allah bu ñu àggee ci ghazwatu Muraysiya insha allah dinañ ko gis Seydina Omar ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme que bi mu déggee li naafiq bi di Abdullah ibn Ubay ibn Salul wax mu ne ko ibaas ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ibaas Salama ibn Salaamat ibn yatiika bi ra'si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ma wax lool mais yónnil Salamat mu dem indil la boppam mooy mu rendil la ko indil la boppam comme que mooy wax yu di la ñàkk teggin di wax wax yu bon yi ci yow waaw akbar Seydina mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal du ci woon d'accord ndax nee na man bëgguma nit ñi naan damay rey comme la mu waxoon tamit xawaa xaariji boobale ne man bëgguma ñu naan euh, euh, Muhammad nit ñu naan Muhammad day rey alayhi salaatu wasalaam ay àndandoowam ginnaaw gi euh, bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina moom Seydina Umar ibn al-Khattab dañ defee kenn ak xeex yépp Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ko def mu koy nekk ku ko du ko liggéeyal fële ci yamaama moom salama ibn salaama radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag euh, salama ibn salaama ibn waqsh am nañu ne moom mu ngi génn àddina ci l'an 34 kene ci la génn àddina ginnaaw euh, gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te lool Ibrahim ah, ibn al-Munzir moo ko wax rahmatullah alayhi waaye <clears throat> beneen wax boo xam ne dañ ne déedéet moom dund na ba la quarante-cinq après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu imaam at-Tabari ci la dogu ne bi muy génn àddina du l'an trente la génn àddina ci jamonoy Seydina Usmaan déedéet waaye mu ngi génn àddina l'an quarante-cinq fekk ci jamonoy kan ñoom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu taala loolu nag imaam at-Tabari ci la dogu ne loolu mooy li nga xam ne mooy li am bi muy génn àddina mu ngi am mu ngi am ñaata at soixante-quatorze ans la amoon fan la génn àddina mu ngi génn àddina madinatu rasulillah di eh, madina fa la génn àddina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydina salama ibn salama ibn waqsh mu génn àddina foofu kon ci l'an quarante-cinq ci waxu imaam at-Tabari kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa xam naa tey nag kon dañuy yem foofu kon boo fàttale ko ñu ngi yem kon ci waxu imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi ba léegi mu ñuy siteel eh, ñi nga xam ne ñooy ñi yonent bi alayhi salaam boole woon ñu nekk ay mbokk ginnaaw bi nga xam ne tey gis nañ kan Seydina Az-Zubayr la wax ibn al-Awwaam ak Salama ibn Salama ibn Waqsh axu bani Abdil Ashhal di mbokk waa bani Abdil Ashhal axaway ni mu def leen ay mbokk wax nañ la ne lii nag dëgërul li dëgër mooy moo tax moom sax war na ko imaam ibn Isxaaq mu ne wa yuqaalu nee nañ bani Zubayr wa Abdullah ibn Mas'ud Abdullah Zubayr Abdullah ibn Mas'ud la Yonent mi alayhi salaatu wa salaam boole ñu nekk ay mbokk te loolu defoon nañ taxrij bi sànq bi nga xam ne ci lañuy commencé wax nañ la ne imaam ci gàttal imaam al-Haythami ci al-Majma nee na imaam at-Tabarani soloo na ko ci al-Kabir ak al-Awsat te rijaalul awsati thiqaat ñu nekk ci al-Awsat góor ñu nekk ci càll bi ñu dëgër la kon loolu mooy li gën a dëgër mais ñu gisaale fi la ñu gisaale fi la al-Shaykh Ibn Taymiyya doon bañ te imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon ko tontu te ñu gisoon ko ca début ba ak imam al-Hafiz Kathir bi ñuy commencé ubbi suñu bunt bii di mbokkaale ji bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam mbokkale diggante muhaajiroon ak lansaar yi këne diggante ndigg non bokkaale diggante mbokkale diggante yonent mi alayhi salaatu ak Seydina Ali loolu amul waaye mbokkale Seydina eh, diggante ñaari muhaajirin loolu amul bii nii day wane wax day eh, Euh, mettre en remettre en cause bokk na ci remettre en cause waxu Cheikh Ibn Taymiyya boobu ndax lan wax naa la ne wax naa la càllare bi ak taxrij bi wax nañ la ko ci début bi gàttalal na ko léegi këne az-Zubayr ibn al-Awwam ak Abdullah ibn ñoom ñaar la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole te loolu li koy gën a mooy gis nga Abdullah ibn ba muy génn àddina te waxoon nañ ko dane woon moom wasiyam mu ngi ci az-Zubayr moom ginnaaw yàlla testament wam mu ngi ci az-Zubayr ibn al-Awwam ak doomam di Abdullah ibn Zubayr voilà te xadis bi bu dëgër la buy wane kon yonent mi alayhi salaatu salaam nekkul ne li tax ñu naan mbokkale diggante muhaajiruun ak lansaar yi lool mooy ndax ñi mu mbokkale li ëpp mooy day jël ku bokku ku jóge Makka ku boo jóge Medina mais mbokkale na ñoo xam ne Makka lañ jóge seen biir comme niñ gisoon diggante Seydina Hamza ak Seydina euh, euh, euh, Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma gisaat nañ nii nga xam ne li gën dëgër mooy Seydina Zubayr ibn al-Awwam moom da ko mbokkale woon ak ibn ummi abdin di Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' wa anna bihim Euh, xam naa nag kon dañuy yem foofu ba bii di ñëw kon ñu àggale li nga xam ne moom la imaam ibn isxaaq rahimahullah di ñu siteel ba léegi ñi nga xam ne ñoom la neen ci malay saar sa mbokkale seen diggante ku ñu ci gisul woon tarjumaan ñu def ko insha allah bu dee ne bokk na ci ñuy war a def ñi nga xam ne jàpp nañ ne approprié na ñu def léegi seen tarjuma ci jamono yi euh, bu dul loolu